di suuratul faadixa di suuratul muqashqisha di suuratul baxuus di suuratul mubaasira di suuratul musiira di suuratul xaafira walillaahi alhamdu wal minna waaye di suuratul adaab kamaa qaala sayyidinaa wa mawlaanaa xudayfatu bnul yamaan alayhi ridwaanul mannaan kon walillahi alhamdu wal minna suñu boroom kon di wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qul hal tarabbasuuna binaa illaa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusiibakum allahu bi'adaabin min 'indihi aw bi aydiinaa fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisuun suñu boroom tabaaraka wa taala wax li nga xamante ne nii mooy ci laayaab juróom fukk bi ak mu ne xul wax leen ñoom naafiqi ba léegi yow rasulullah waaye yow jullit bi waxal naafiqi ñiy comporté woon jikko yu mel nii mooy wax leen ne hal tarabbasuna bina mooy ñi nga xam ne bu lu neex dalee jullit ñi ñu konta ñu ñu mer bu leen ay musiba dalee ñu kontaan ci ba pare nag di leen réprimer quoi di leen ŋàññ di leen yedd nee na ñaay yéey naan da ngeen a dëgëroon bopp quoi non waxoon nañ leen ko quoi attention ah voilà a ko def ba pare nag kontaan bi ñuy wax loolu ñu ngi kontaan gis nga bu ñuy réprimer di ŋàññ jullit ñi ndax ne jàpp nañ ne mooy ñàkk déggal gu ñu leen déggaloon ba ne dal leen léegi dañ ci kontaan xol bu ba pare nag bànneexu di dal ak jullit di ko ŋaññi sax day na neex ko quoi di wan ne ñoom ñoo féete kaw suñu waroon nag <laughs> ginnaaw bi mu ne wax leen ne moo ñu laal lu dul li borom bi ci ñoon loolu nag taw ci moom daal moom mooy suñu mooy ñu féete kaw ko moo ñuy dimbali kooku nag moo méngoo suñuy mbir daal kon amul luñ ciy tiit te ci moom kese la ñuy wàkkiirlu ci way ngëm yàlla yi mu ne ko xul waxal halil tarabbasuna bina moo yéen ana ndax yéen da ñuy xaare illa lu dul xul ihdal husnayn benn ci yi nga xam ne yu yiw la lu rafet la lu baax la mooy lan mooy ñun buñ demee ci xare la ñu fay dal yépp yu baax la imma nasr wa imma shahaada suwaa ñu am ngañaay te lool lu baax la yu laa ñu am shahaada te loolu lu baax la nekk martyr mais kon yéen lan ngeen ñuy xaare loolu ngeen ñuy xaare benn ci ñaar yooyu wa te ñun natarabbasu bikum ñun nag ñu ngi xaar ci yéen naafiq yi mu dal leen an yusibakum mu laal leen al an yusibakumullah mu mosal leen ñamal leen allahu borom bi tabaraka wa taala bi adabin ci mbugal min indihi boo xam ne lay tukkee fa moom boo xamante ne moom la leen di dóor aw bi ay nii naa mooy mu faat leen ci kéefër wala mu daal di dóorub tremblement de terre wala mu rey la ci noo xamante ne nii mbugal mu tar wala nga dem ci xare di camoufler borom bi def ñu rey la fa loolu ngeen di xaar yéen ñun de ñun loolu la ñuy xaar ci yéen. aw bi ay diina wala rek ci suñu loxo képp koo xamante ne nii borom bi defar nag ñu ne ñu nañ ko faat ndax def na loo xam ne jaasi lislaam moo ko war a faat ñu daal di lay faat ci naafiq kon nag fatarabbasu kon nag xaar leen toog leen di xaar lu bon dal ñu lool ngeen yaakaar te ñun li ngeen di xaar moo bu baax la soit buñ demee xare ñu faat ñu shahada wala ñu am fa léegi nag toog leen di xaar inna ñun maakum ñu ngi ànd ak yéen mutarabbisuna di xaar kanta yéen bugal mi leen borom bi di teg daal di agsi yi qul wax leen nag ñoom anfiqu daal di leen nekk ñoo xam ne na ngeen di dépenser yéen naafiq yi tawan moo xam mu neex leen aw karhan wala mu naqari leen mooy lan ñoom amul tawan non naafiq du def ci yoonu yàlla tawan mooy borom bi li ñu la wax nag mooy neex la mu naqari la voilà façon wax bu mel noonu kese la ne tekkiwul ne waa ji da koo neex déedéet waaw fiqu dépenser mu neex leen aw karhan wala mu naqari leen ñoom seen dépense yépp ci mbiru islam pour ñoom affaire bi noonu maarama la quoi comme niñ koy gisee biir bi muy wax kaw kaw yi nga xam ne tamit ci ñoom dafa am ñoo xam ne ay naafiq lañ ak ñoo xam ne nekkuñu ci voilà ñi ci nekk naafiq nag wala ñi nga xam ne sax <laughs> na yoo xam ne du ñu naafiq mais mooy nekk ci seen xol yi loo kese naafiq de mais <laughs> ba bari mais ñooñ nag ñooñ borom bi di wax nag ay naafiq lañ waaye tarabbasu bikum ad-dawa'ir voilà <laughs> moom naafiq naafiq la ñoo ñu newoon ci kaw gi ñooñu dina ci ñëw <laughs> ndax naafiq moom mu ngi fépp di pulule daal moom moom di di feeñ fu ne léegi nag mu ne leen nag kon dépenser leen mu neex leen wala mu naqari leen lan yu taqabbala minkum de façon que ça soit mu neex leen wala mu naqari leen te amu ngeen lu leen neexaa ci dépense bi ngeen dépenser ci yàlla yëg leen ne lan yu taqabbala dara lañ leen dul nangul de borom bi du leen nangul tus innakum lu ndax ndax yéen kuntum da ngeen a mas a nekk te new ngeen nekk nii xaw ma na nit ñoo xam ne faasiqiina da ngeen a génn topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak lislaam gi wa ma manahum suñu boroom nag ne gis nga nag terewu leen de an yutaqabbala an bala boog ñu daal di nangu minhum ci ñoom nafaqatuhum seen dépenses yi ñuy dépenser ndax keroog naa fiqi am nañu joxe de am na ci ñoom ñoo xam ne yow mooy yow ñaa fekk saa yi suñu borom dafa doon wax ak nettali bi ñuy wax noon li gënoon a sayana li gënoon a feeñ ci ñi nga xam ne mooy yu mon yañ fa def mooy naa fekk bi ñëw di joxe kooku duñ ne naa ba sax joxe na non loolu duñ ko mooy am na ci ñoom ñoo xam ne keroog tabu ñëw ngir lan bu camoufler mais naa fekk lay ka waaye yow nëbbatu ñoo ko man yow bu dee ki nga xam ne seen chef yi demuñu mais am na ci ñoom ñoo xam ne ñu fexe ne woon dañuy faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam bondoob ngir bës bas bas puus ki la ko puus ko ci kaw Aqaba ca kaw foofale ca montagne ba ca kaw xundu ëra tur wa non non non non tund wa kon nag affaire baa ngoogu quoi mooy <laughs> suñu borom nag ne waaw léegi wa maa manahum gis nga li tere an tuqbala ñuy nangu minhum ci ñoom nafaqaatuhum buñ ñëwee sax ba daal di dépenser te neexu leen li tax borom bi du ko deeg nangu illaa lu dul annahum ñoom kafaru billahi dañoo weddi seen borom de ndawam bi alayhi salaatu wassalaam walaa du salaata te duñu dikke julli illaa wahum kusaala ñëw ci jàkka yi di ko def ak nit ñi lu dul ne wala seen kër yi boo leen a fekkee nga ñëw julli jot duñu jóg lu dul ne hum ñoom wahum fekk ñoom seen xaal kusaala dañoo nekk ñoo xamante ne nii wallaay dañoo nekk ñu tayyel lool presse gu mag moo leen di dugg waaye bon dafa mën da ñàkk rek ndax bon seen image quand même waaw oh, c'est pas bien vu visible quoi non c'est pas bien vu ñu lay gis yow paa bu toll ni yow wala kilifa gu toll ni yow julli jot doo julli ñoom nañu julli ngir loolu voilà waaye dañuy nekk ñoo xam ne vraiment dañ cee tayel wala ñu dépenser mukk illaa wa hum kaarihun lu dul ne da leen di naqari bu ñu amoon choix bi wax dëgg bu ñu mënoon a a joxe du ñu joxe moom laa la wax ne la tawan aw karhan tekkiwul ne ñoom dañuy joxe mu neex leen ñoom du ñu mas a joxe ci yoonu yàlla fekk mu neex leen ñoom lépp lu ñuy joxe te borom de ngi moo ko wax wala yunfiquna te du ñu dépenser mukk de leen alal di ko def ci diine illaa wahum kusaala illaa wahum kaarihuun lu dul ne dañoo nekk ñoo xam ne dañu ci daj danay naqari quoi jàpp ne vraiment lii daal moom moom moom moom mooy mooy mooy sonn taal quoi ay yoonu yàlla mooy lan ñii ñii ñii ñooy pauvre ñii ñii ñii on on entretient les pauvres ak ñi nga xamante ne la paresse ci liñ leen di jox suñu alal yi wax ñu kenn xamu ko waay suñu borom nag ne fala tonjib ka yow jullit bi yow rasulullah d'abord waaye yow jullit bi alayhi salatu wasalaam yow jullit bi fala tonjib ka bu mu la yéem de am waaluhum gis nga seen alal yu bari yi ma leen defal ci àddina ñoom naafiq yi ñu koy drainer wala awlaaduhum du caagante ne seen doom yi nga xamante ne dañ nekk ci high class bi de ñooy ñi nga xamante ne ñi lay gentleman de la cité ñoom yaa yii la ñooy ñi nga xamante ne ñoom seen bàyyi dañoo am doole am ay alal fu leen neex dem moom la xoon ca suuratu Ghafir wala yaghurrannaka taqallubuhum fil bilad seen jàllarbe kuy ci dëkk yi tey ñu nga Los Angeles suba ñu nga New York ginnaaw suba ñu nga fële nga xam ne mooy Johannesburg wala ñu nga fële ca Rabat wala ñu nga fële ginnaaw suba fële ca Arabia Saoudia vol yi yooyu yëpp di dem rek nga xam ne yor seen i jet privé wala nekk ci avion yi nga xam ne saa su ne daanaka daal moom séminaire bu ne fu nekk mu ngi fay taxawaalu suñu borom ne lool bu mu leen bu mu leen la wor de walaa mu la yéem te bu la wor seen alal yi ñuy drainer alal yi ma leen di defal mel ni luñ may seen poos yi gën a diis loolu leen koy defal ngir ngir rek noonu man leen a jàpp loxo ci poos wala awlaaduhum bu caagante seen doom yi nga xam ne dañ naan ñoom moom baax na ba duñ fréquenter université dëkk seen baay am na moyen moom moom ci école yi gën a baax la ñuy jàng bu ñu amee bac ñu yóbbu leen ilaa Oxford Harvard ilaa Sciences Po Paris ak yu mel noonu le wala ilaa ñi nga xamante ne nii mooy ca anglais ya wala fa nga xamante ne nii mooy mooy l'université de Massachusetts mu ne yooyu yépp bu leen bu leen nekk di leen yéem de seen yi ni ñuy nekkee nekk ñu naan voilà waaye ñooy les gentlemen vraiment ñooy gars yi les jet-setters les vrais jet de la cité gars yi daal ñoo yor mbir mi xool seen Lamborghini yi ñuy dawal seen Ferrari yi ak yi nga xamante ne nii ñooy seen Tesla mu ne loolu bu mu la fi nekk di ila liyem ne innamaa dëgg dëgg yuridu laahu li borom di nam daal ci lim lii mu leen defal alal yeeg ñu am doom yoo xam ne lu ñu bëgg ci doom am doom yoo xam ne dañ leen di mën ay entretenir di leen dugal ci école yu baax yeeg fu baax yi mu ne loolu lépp inna maa dëgg-dëgg yuridu laahu borom dee nam li yu'adhibahum ngir mu mbugal leen bi haa jaare ko ci loolu xéewal yooyu mu leen defaloon au lieu ñu sant ko di moo tax waxuñ ne loolu baaxul de di dem ci ay New York ak yooyu waxuñ ne daa baaxul de mais mooy na yow na ngëm yàlla nekk ci yow bu dee ngëm yàlla loolu lépp jëmee ko ci jaamu yàlla lay doon ngay fem boo xam ne fu dagan la jël say doom dëgg-dëgg def leen ci école yu baax yi voilà loolu lu baax la mais ñii mooy ay naaféq lañ ba pare ñoom loolu leen borom bi defal au ñu sant ko ci ñu ko ciy weddi looloo tax suñu borom ne man. li man dama leen a bëgg rek nam daal di leen ci mbugal ci alal yéeg doom yi ma leen defalal fii ha bihaa ci moom fil xayaati dunya fii lay commencé mbugal mi mooy seen xol du masa dal fu ñu toog moo tax yahsabuna kulla sayhatin alayhim fu ñu dégg ñu ñu yuuxu wu ne daje bu ne woote bu ne ñu jàpp ne démasqué nañ leen waay waay kon seeni mbir ñoom la ñuy waxtaane moo tax seen xol du dal te day nekk naafiq day bëgg lépp day xam lépp quoi pour moom il est omniscient daa war a xam lépp ku nekk mu lay laajal est-ce que diw wax ci man quoi est ce que ñoom jàpp nañ ne keroog li ma defoon noonu lan nga dégg les commentaires seetal ma les commentaires combien de likes j'ai eu dans keroog bi ma publier mbir mi nan ngeen ko gisee est ce que vous ma suivez euh, demain à heure telle suivez-moi je suis je suis interrogé sur la chaîne Nangam je suis interrogé sur la chaîne Facebook sur TikTok seet leen ma foofu la di ngeen mu fa daj kon nag yooyu mooy yëfi caaxaan yooyu nga xam ne yooyu rek ko neex mooy apparence am suñu boroom nag ne kon nag mooy mbugal gi mu leen di mbugal fii loolu la seen xol du dal fil xayaati dunya ci àddina gii wa tazhaqa anfusuhum bu ñëwee nag bay dee seen xol seen seen bakkan yi daal di génn ci ñoom wuhum fekk ñoom li gën a yées kaafiruuna ñu nekk ñoo xam ne weddi borom bi te borom bi waxoon na way ngëm yàlla yi wala tamuutunna te ngal la waaye bu leen faatu illaa wa antum muslimuun lu dul ngeen nekk ñu wommatu nekk ay jullit kanta naafiq yi bokk na ci mbugal mi leen borom bi di teg mooy bu seen xol yi di génn seen seen bakkan yi di génn ci ñoom ñuy faatu wahum dañuy nekk kaafiruuna daal nekk ñoo xam ne ñu weddi seen borom wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin